ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci saar bi nga xam ne mooy alfatx di ubbeegu rëy gi suñu boroom defal yonent bi salawaatu rabbuna wa rabbina wa salaamuhu alayhi muy woon ci juróomeelu laaya bi fa mu naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim liyudxila almu'miniina walmu'minaati jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidiina fiiha wa yukaffir anhum sayyi'aatihim wa kaana daalika inda allahi fawzan cadiima kon ñu ngi woon mu ne liyudxila ngir mu dugal mu ngi doon wax li nga xam ne fatxu mag fatxu giigu rëy gi di sulxul xudaybiya moom la defal moom la ci defalaaleel yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi gisoon nañu ci jotaay bee weesu ne bi nga xam ne lii ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng lii comme ni ko sayyiduna anas nettalee mu ngi saxiix al imaam muslim ibn al waaye naka noonu it sëriñam di al imaamul buxaari raxmatullaahi alayhima mooy muttafaqun alayhi la ñoom ñaar ñépp solo nañu ko bi mu jàngee bu njëkk bi dañ ne ko ahani an raka laka ya rasulallah a ah, ñu ngi lay tatagal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la su boroom wax ne inna fatahna laka fathan mubiina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ba ni mu jeexe ñu ne ko ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax ne ko waa ñun nag lan lañu ci am ñun mu daldi leen jàngal nii leen li yu dexila suñu boroom nee na it dalee na defal lii ubbeegu rëy gii ci sulxul bi jàmmoo gu mag gi am ak waa quraysh ngir mu dugal li yudxilal mu'miniina ngir mu dugal moom boroom bi tabaaraka wa taala way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen yi jannaati nay aljana yoo xam ne tajri day daw min taxtihaa caronam al anhaaru dex ya xaalidiina fiiha fa la ñuy sax wa yukaffir anhum sayyi'aatihim mu daal di leen faral daal di leen jéggal daldi leen muural li nga xamante ne nii jéggal leen faral leen sayyi'aatihim seeni bàkkaar wa kaana te jëf joojee nag mooy lii nii mu fi wax ni yépp indallahi fa boroom bi tabaaraka wa taala fawzan mooy ak ngañaay azima gu màgg-màgg léegi nag lii la defal way ngëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak way ngëm yàlla yi waa moo sulxul xudaybiya gii moom lan lu jural ñi nga xamante ne nii ñooy nag ñi dul jullit wala naafiq yi ñooñu mu ne wa yu'adhibal munaafiqiina wal munaafiqaat waaye borom bi da ko def waaye wa yu'adhiba ngir tamit ngir mu dal di mbugal almunaafiqiina naafiq yu góor yi wal munaafiqaati ak naafiq yu jigéen yi wal mushrikiina ak ñi nga xamante ne bokkaalekat yi polythéistes yu góor yi di bokkaalekatu yàlla yu góor yi wal mushrikaati ak bokkaalekatu yàlla yu jigéen yi adh na ñoom ña nga xamante ne seen xaal seen état mooy nañu nekke daal di am ay njortu billaahi ca boroom bi tabaaraka wa taala dhanna saw i li nga xam ne mooy njort njort gu ñaaw jàpp ne boroom bi bindul dara ah bu leen ñu kenn fontoo jàpp ne naafiq yi moom mën nañoo nax yàlla xam nga mbindeef mu jàpp ne boroom bi la amal ci lu dul dara xam fa nga jóge xam foo jëm ak boo jógee fii fa nga ne nga jàpp ne da nga ko kooku xamul ci li nga ne kooku wax dëgg yàlla kenn ginu ko réere li nga xamante ne ñaawe njort ci boroomam tabaaraka wa ak ñi koy bokkaale suñu boroom nag ba pare am na ci ñoom ñi ci yenn naafiq yi comme ni ñu ko gisa woon ni ñuy nettali nettali bi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yónnee ci kaw kaw yi naan leen nañ dem Makka gaa yi am njort gu ñaaw mooy lan dina ko wax ci kanam ne ñoom dañoo ne woon huu duñu dem Quraysh dem Makkaay lan zaadahallahu tashrifan wa takrima ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaan yi radiyallahu anhum bés bu ñu demee Makka fa lañ leen di dóom fa lañ leen di rey du barki dem boo njaay la fi Abu Sufyaan ñëw ak gàngooram waa màkk bëggoon leen a déjjati fii nii ñu ñu rëcc nga demaat foofu man bu dama fay deme looloo taxoon ñu bari demoon njortu ju ñaaw jooju ñu yoroon suñu boroom ne alayhim ci seen kaw nag lay këpp ñoom daayiratu saw i mooy di xaar xat-xatu àddina ak mettitu àddina dee ak tamit li nga xam ne mooy ak buum koo xam ne moo mën a dal jullit ñi loolu lañ doon xaare jullit ñi suñu boroom nag ne alayhim ci seen kaw daairatu saw i wërngaluk li nga xamante ne mooy yu yées yoo yële di xew ci mettitu jamono ak li ma xam ne mooy defet ak yi ma ak boom loolu lépp ci seen kaw lay dal ñoom yoo ñële wa ghadiba allahu te borom bi daal na leen mere ci seen kaw walaanahum mu daal leen rëbb wa addalahum te préparel na leen jahannama safaraaw jahannama bu ñu faatoo wa saataaka ñaaw masiran ak mujju de mu ne walillaahi junuudu samaawaati wal mu ne walillaahi te bi tabaaraka wa taala dong la ñeel junuudu samaawaati wal ardi soldaari asamaanak ak suuf yi wa kaana allaahu te borom bi masula deñ te deñ di nekk azizan ku noot ci nguuram talu ko neex képp lay def waaye xakiiman mooy ki xereñ a muy ñëw nag di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhira mu ne innaa ñun borom bi tabaaraka wa ta'aala arsalnaaka ñoo la yónni yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam shaahidan ngay seede sa xeet ngay seede sa xeet yu yépp ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy dund kom niñ ko xame woon Madinatul Munawwara moo doon seede xeet waaye bi mu fi jógee ndax nee na moom dañ koy gaaral li nga xam ne mooy jëfi xeetam dañ ko koy gaaral mooy ne mu koy gis lu rafet mu daal di koy sant li yu xam ne ñaaw na ci mu daal di koy jéggale mu ñaan borom bi jéggal leen moo tax képp ko foog ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamula ta ngay jullit mooy yow yaay ki réere dëgg-dëgg alayhi salaatu wassalaam xanaa du moom moo ne ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kër suñu boroom dafa tàggat ay malaaka yu nekk fa nga xam ne mooy xabroom bi bés boo xamante ni ku ma sa julli ci moom ku julli ci moom ne allahumma par exemple salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wala salli salli ala seydina muhammad wa ala alihi ku ko julli noo mën jullee ci moom nee na dafa am malaaka boo xam ne moo koy jottali di julli googale ne ko diw doomi diw moom de moo ak doomu diw ak diw moom moo julli ci yow nga yaakaar ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow mi may dégg man nii wax xamuma xanaa kay nit koo xam ne bés bu ne ci ñun bokk <laughs> ñu ngi julli ci moom te nee na ku julli ci man suñu borom moo tàggat malaaka boo xam ne moo manaan diw bu dee njaga njaay la tudd mu ne ko njaga njaay di doomi Moodu njaay ak ndaw ndaw ndaw sàngam moom moo julli ci yow loolu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nga mu ne kon mooy moo tax mu dañ moo ñuy seedee wa mubashiran waaye tamit di ñu bëggal moo ñuy bëggal ci buñ jàppee ci lii mu fi indi leer gii mu fi indi lislaam gii li ñuy xaar ci ay ngërëmi yàlla yu kawe ak yi nga xamante ne nii mooy aljanaam wa mu wa nadiran waaye di xuppaate tamit ndax xuppaate yaar yooyu ñoo ànd suñu boroom dafa yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñu nekk mubashirina wa mundirin mooy dañuy bëggale waaye dañuy xuppaate ndax nit àjjana àjjana rek mu nekk ci caaxaan nga naan ko garaawul di dalal xelam déedéet waaye bu dee nag dafa nekk di góor góorlu ngeen naan ko waaw sa góor góorlu gii kat am na yoo xam ne borom bi dig na lu ko ci yu baax waaye ki nga xam ne dane sama yoon newu ci man lu ma neex laay def man duma ma jaamu yàlla wala lu ma neex laay def kooku est-ce que yell na nga ñëw naan ko waa àjjana de moom ak a neex danga naan ko boo génnul ci sa yii am na nag boroom bi yëru yaatu yërmande moo tar buggal tamit comme ni mu ko waxee mu ne nag li tu'minu billahi loolu lépp dama koo yónni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ko muy bégale tey xuppaate li tu'minu yi di seede tamit ci seen kaw ngir ngeen gëm billahi ci borom bi tabaaraka wa taala wa rasuulihi ak salaam wa tu'azziruhu ngeen daal di koy màggal wa tuwaqqiruhu ngeen daal di koy wekk wa tusabbihuhu ngeen koy sabbal di ko jullil guddi ak ak bukratan muy suba yi wa asila ak ngoon yi xoolal borom bi tabaaraka wa li mu def fii mooy dafa lëkkale boppam moom tabaaraka wa taala ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam indi ay phrase yoo xam ne mooy ñoom la boole damir bi damir bi moom la leen boole mooy hu mooy yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam waxul watu tu'azziruhuma wa tuwaqqiruhuma wa tusabbihuhu ndax borom bi moom lañuy sàbbaal kenn du sàbbaal yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi mooy ne gis nga mooy manoo màggal borom bi tabaaraka wa taala lu dul da ngay màggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam manoo ne wekk nga borom bi borom bi manoo ko daal di jàppe ki nga xam ne mooy ki gën màgg lépp lu dul ne tamit daa fekk nga màggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci màggal goo xam ne nag du bokk ak bokkaale du mujj mukk ba ñuy jàpp koo xam ne jaam la même bu dee moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko teg palaasu borom bi déedéet loolu du ñu ko def waaye borom bi moo nanguwul tabaaraka wa taala kenn di ko defal dara lu baax loo xam ne moom jaaroo ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam wa tusabbihuhu ngeen koy sàbbaal bukratan suba yi mooy julli ngeen du julli suba wa asila ak ngoon yi mooy julli yépp dugg ak façon sàbbaal yi nga xam ne moom la jaam bi di def mooy yooyu yépp ki ñuy jàngal nan lañ koy defe moo tax mu wax ci kaw ne dañ leen a yónni inna ka yow laa yónni mooy ne sàbbaal googu balaa baax julli ki lay jàngal nan ngay jullee nan la ñuy màngale borom bi nan lañ koy sat di ko di ko di ko sandi di ko màngal ni fii ko ñu koy wan te foofu ngay mën a jaar ngir borom bi nangu ko mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boo tax lii ci teg mu suñu borom laay bi ñu ci teg day continuer li nga xamante ni moom la wax fii mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy